alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi taasi'i wa salaatiin. wa an abii darrin radiyallaahu anhu annahu qaala. qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. yaa abaa darr. idaa tabaxta maraqatan fa akthir maa'ahaa wa ta'aahad jiiraanak. rawaahu muslim rahimahullah wa fi riwaayatin an abi darrin radiyallahu anhu annahu qaala inna xaliili sallallahu alayhi wa sallam awsaanii idaa tabaxta maraqan fa aksir maa'ahu summa anzur ahla baytin min jiiraanik summa anzur ahla baytin min jiraanika fa asibhum minha bi ma'ruuf kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala xadis bii nii la indi muy xadisu Mawlana Abu Dharr Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadisu. bi nga xam ne moo doon Seydina Umar hadiisu Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne yeneen ak Sayyidatu Aïcha voilà ak Sayyidatu Aïchatu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ma zaala Jibriilu alayhi salaam yuusiinii bil jaari hattaa zanantu annahu sayuwarrithuhu boobu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna moom lañ gisoon moo doon xadis ci bunt bi tey war a romb bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadis numéro trois cent quatre ñetti téeméer ak ñeent mu ne moom Seydou mu ne wa an Abi Dharr al imaamu an-Nawawi mu ne xadis bii ñu ngi koy jële ci Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu annahu qaala que moom de nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam interpellé ko di wax ak moom ne ko yaa Aba Dharr ah yow Aba Dharr waaw idaa <coughs> tabaxta boo toggee idaa tabaxta boo cuisiner waaw am ñeex fa aksir ma ahaa mooy say <laughs> tay dëggay bëgg de tay <laughs> li nga gën a la jaar dégg gi nga dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko tudd rek fii mu ne mu ngi lay yóbbu ci ay <laughs> léegi nag ku loo xamul nag problème day posé <laughs> du xam xaal yi ndax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax wala boog ñeex mi muy tudd la <laughs> moo la yóbbu ci xaal nañu bàyyi noonu no comment mu ne ko kon ila tabax ta boo toggee maraqatan am ñeex ab soos fa aksir ma aha na bari ndox ma ngir ndox mi soos bi gën a bari <laughs> wa te bu ko defee nag nga seetlu daldi nemmeeku mooy tafaqan jiiraanaka sa dëkkandoo yi mooy eh, ngir nga man leen ci eh, partage nga am loolu partage leen ñoom jox leen ci li nga togg yakkal leen ci wala tànqal leen ci ñeex mi mu ne wa fii riwaayatin am na ci beneen riwaaya boo xam ne xadiis bi ba léegi an Abi Zar nu ñu ko soloowe beneen façon ci Seydina Abu Zar eh, radiyallahu anhu annahu qaala dana inna xalili mu ne sama xarit ba sallallahu alayhi wa sallam awsaani moom de moo ma dénk lii ne ma idaa tabaxta maraqan ne ma boo toggee ab soos mooy looy loo xam ne am day am ndox ah fay du lu ma lay kii mais pour ñeneen ñi ngay togg soos boo xam ne day am ndox nga def ci ay soit nga def ci mën nga ci def ay dogu yàpp wala nga def ci leneen waaw nga xam ne soos mooy soos daal <laughs> mu ne ko fa aksir ma ah na baril ndox na summa zur ginnaaw gi nga xool ahla baytin waa kër min jiiraanika ci sa dëkkandoo yi fa asibhum minha bi ma'ruf nga daal di leen ciy tànqal daal di leen ciy laalal bi ma'ruf ci njekk nag waaw mooy nga defal leen ci loo xamante ne ni ñoom dinañ ko mën a nga partager kook moom mooy nga yónni leen ci loo xamante ne dinañu ko am kon xadis bi lii la mu ne nag xadis bii ni euh, lii daa indi beneen riwaaya daa indi beneen riwaaya moom al imaamu euh, an-Nawawi rahimahullahu taala kon xadis baa ngi nii léegi mu des waa hadis bi kan moo ko solo imaamu muslim rahmatullah alayhi ñu ne non est-ce que moom kese la loolu lañ bëgg a wax ñu ne la déedéet daal imaamu Serigne imaam Ahmad naka noonu al imaam ibnu Maaja rahmatullah ala al jamii solo nañ ko al imaamu muslim ibnu Hajjaaji rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabul birri was silati wal aadaab baabu al wasiyati bil jaari wal ihsaani ilayhi waaw buntu ñu gisoon bi wees mu ne haddathana abu kaamil al-jahdari wa ishaq ibn ibrahim wal lafz li ishaq mu ne haddathana nettali nañu abu kaamil al-jahdari abu kaamil sama sëriñ abu kaamil al-jahdari moom nag <coughs> turam moo doon al-fudayl ibn al-husayn ibn talha al-basri rahimahullah mu siiwoon ci abu kaamil al-Jahdari al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib mooy Abu <clears throat> Yaqub mooy kan eh, eh, eh, al-Hanzali mooy Ishaq ibn Rahawiya noonu la gën a siiw mooy Ishaq ibn Ibrahim mbokk imaamu Malik imaamu Ahmad ibn Hanbal am na doom rahimahullah rahmatullah alayhima mu ne wal lafdu li Ishaq waaw kaddu yi may utiliser fii nag Ishaq moo ma ko jàngal fi moom laa ko jële mooy Ishaq ibn Ibrahim mu mujjee tudd ibn Rahawayh al-Hanzali al-Hanzali qaala Abu Kaamil mu ne bu dee Abu Kaamil dana haddathana wa qaala Ishaq kanta dana Abu Kaamil dana nettali nañ kanta Ishaq muy sama beneen sama sëriñ bi nga xam ne ay kàddoom la andi fii moom dane axbarana xabaare nañ mu ne Abdul Aziz ibn Abdus Samad al-Ammi muy Abdul Aziz ibn Abdus Samad al-Ammi albasariyu rahimahullahu alhafidu rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Abu Imran al-Jawni mu ne ki ko nettali mooy Abu Imran al-Jawni di Abdulmalik ibn Habib al-Azdiyu Abu Imran ah, rahimahullahu taala al-Jawni moom siiw na ah, ah, rahimahullahu taala al-Basriyu rahmatullahi alayhi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 ñuy wax wax yu bari Jundub ibn Abdillah ñeneen wax leneen Jundub ibn Sakan waaye bi gën a siiw mooy hmm, li nga xam ne mooy Jundub ibn Junaada Abu Dharr al-Ghifari sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam naw qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Aba Dharr idha tabaghta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahhad jiranaka noonu mooy bu njëkk bu ko imaamu Muslim indi léegi wa fi riwaaya bale moom imam muslim tamit moo ko indiwaat moom na moom la ci teg juste après hadith bi moom day dajale hadith yi bokk leen di dajale mu ne mooy ci kitaabul birri wassila bi bindee hadith bi rek bii la ci wal ihsaani ilay mu ne kon wa fi riwaayatin an abi dar loolu la ñuy gis mu ne haddathana hmm? kii abu bakr ibn abi shayba abdallah ibn muhammad ah? Ibrahim ibn Usman rahimahullahu ta'ala al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl Hamdullah ibn Abi Shayba hmm. moom bu ñu jaalee ne ibn Abi Shayba moom lañ ci jublu xam nga grand frère am bi Usman Usman ibn Abi Shayba moom itam siiw la te sëriñ la ci ñoom imaamu Muslim ñoom imaamul Bukhari rahmatullah alayhi voilà moo tax euh, mais buñ ne Ibn Abi Shayba rek tawxid Abu Bakr moom lañ ci jublu ndax moom moo gën a siiw mais frère am bi tamit xa boroom xam-xam xadiis plein la ñoom ñaari ñëpp ay sëriñ lañ ci ash-Shaykhayn kon nag ci imaamul Buxaari fi imaamu Muslim ibnul Hajjaaj kon mu ne haddasanaa ah, Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala mu ne haddasanaa ibnu Idris ibnu Idris mooy Abdallah ibnu Idris ibnu Yazid ibnu Abdirrahmaan ibnu al-Aswad rahimahullah Abu Muhammad al-Kuufi az-Za'afiri rahimahullahu ta'aala qaala axbaranaa Shu'batu mu nekk ñu nettali mooy Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistaam al-Basri rahimahullahu ta'aala amiirul mu'miniin ha mu ne taxawal ma dem indil la beneen càll man imaam Muslim wa haddathanaa te nettali nañu Abu Kurayb Muhammad ibn al-Alaa mu ngi noonu moom it sëriñ la ci kutubu sitta yàgg nañ ko gis Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaani al-Kuufi rahmatullahi alayhi moom xaala mu ne haddathana ibnu Idris hmm? moom it gis nga euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba ci ibnu Idris moom itam ci ibnu Idris moom lañ gis sànq Abdullah ibn Idris ibn Yazid rahimahullah qaala axbaranaa Shu'ba moom lañ gis sànq an Abi Imraan al-Jawni moom gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Saamit gis nañ ko sànq an Abi Dharr gis nañ ko sànq radiyallahu anil jamii' annahu qaala inna khaliili sallallahu alayhi wa sallam awsaanii idhaa tabaghta maraqan fa'thir maa'ahu thumma anzur ahla baytin min jiiraanika fa'asibhum minhaa bima'ruuf voilà eh, <coughs> Imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy sharali daanaka sax waxu ci dara lii rek la ci wax ci al-Minhaj wa fil hadith fa asa fa asibhum minha bi ma'ruf ay a'tihim minhu shay'a loolu kese la ci mu ne loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa asibhum minhu bi ma'ruf mooy nga jox leen dara léegi hadith baa ngi hadith bi lëkkaleem ak suñu bunt bi mooy bokk na ci euh, euh, liñ la waxoon euh, ci jotaay ba weesu que ne woon bokk na ci àq jaar mooy nga koy nemmeeku di ko seet. di seetlu ay mbiram di ko nemmee ko bi nag du dem rek xool ko ak nuyu ko waaw léeg-léeg nga am loo xam ne danga ko koy jox voilà ab cadeau wala nga togg yokk li ngay togg au lieu nga togg yaa fay hmm, eh, ñaari kilo parce que ñaari kilo yu ndawal ngay lekk nga yokk ci benn bu dee <laughs> mënoo yokk ñeex ma <laughs> nga yokk ci après bu ko defee nga boo nga nga yakkal ko wala yu mel noonu waaye fi yonent bi alayhi salaam dafa wax lu am solo yaa fay gis nga <laughs> parce que ndawal gi du ñëpp ko mën a yokk <laughs> alors que ndox mi moo gën a accessible <laughs> ndox moom euh, en général en général voilà am na gox yoo xam ne moom doom bu góor la fa moom waaye xam nga luy doom bu góor la mooy dafa jafee am waaw aziz am na jam am na gox yoo xam ne alma u aziz mooy maa ndox dafa nekk lu jafee am mais en général euh, nii lay demee mooy euh, ne ndox mooy li gën yomb lu nit ñi am waaw boo seetloo euh, même Sénégal looy loo jàmbat jàmbat facture facture ndox bi boo ko të lëkkaleeg fa facture euh, courant bi xaal bi bokk waaw facture courant yi moom ñoo gën a daanaka moom day day day kenn kenn triple sax cinq fois plus cher que facture ndox waaw <laughs> wala mu triple ko waaw léegi yonent bi ndox mi ne boo toggee ab soos fa aksir ma waxu la fa aksir laxma yokkal yàpp wi ndax du ku nekk mën a jënd yàpp di ci yokku waaw gis nga samaaxatul l'islam gis nga l'islam ni mu woyofe inna hada diini yusr gis nga diine gi yonent may saa saam nee na dafa yomb waaw kon eh, ay recommandation lépp a waaw mu ne waxu la yokkal ndawal gi ndax koo xam ne xooslukat la góorgóorlu la moom euh, soosu pepesu la defar waaw ay jën yu sew yooyu moom la jël daal di koy defar soos <laughs> boo ko nee yokkal jën wi boo maywul jën wa manu nekk amul day yomb yomb la ci boppam moo ko dut attan yeneen ci wàllu saa saa wax la lan li ngay yokk. ba man cee suuraale sa mbokk mi sa sa dëkkandoo bi mooy ndox mi ngay yokk te mooy li gën a yomb lu nit mën a trouver waaw waaw nga ñëw yokk ko ci ngir la ngir def loo xamante ni maaruf la te nag yonent bi saa saa hein ne la fa asibhum minha bi maaruf mooy jox leen ci sa mbokk yoo yële sa dëkkandoo bi xoolal kenn ci sa dëkkandoo yi ah unzur ahla baytin min jiraanik ndax boo ko dee sa dëkkandoo yëpp après xam nga la waxoon nañ la ne dinañ ñëw mais nan la ñuy eh, déterminer que ne dëkkandoo fii la yem ñi ñooy samay dëkkadoo ñee moom du ñu samay dëkkadoo nan lañ koy déterminer wax nañ la loolu nañ ci ñëw ci hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ci bunt bi hmm? buñ la nee joxal ñëpp day xaw metti loolu daanaka doo ko mën léegi nag mu ne la minimum seetal benn kenn ci ñoom. te tamit bu boobaa di leen gis ci xadiis boobu kan moo gën a yelloo ci dëkkandoo yi seen dëkkandoo di euh, sa sa yu baax yi nga koy def yi ngay defal ndax manoo defal ñépp maadaama moom manoo anta umma naasa bi fadlika wa juudika ah manoo matale nit ñi ci xéewal yi nga leen di defal mais kan mooy priorité kan mooy ci nga xam ne sama dëkkandoo yi moom laa war a njëkkee waaw kooku yenent bay saa dina ko leeral foofee ci hadith sayyidatu Aisha radiyallahu anha kon mu ne fa asibhum minha bi ma'ruf waaw njekk waaw waxu la yow li nga ci yekk na tollook moom li nga koy jox déedéet wa yu'thiruna <laughs> ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa <laughs> alquran nee na <laughs> waa jikko radiyallahu anhum dañuy ëffal ci seen bopp même bu dee ne aajo woon nañ loolu le waaye loolu jikko ju kawe la gu rëy rëy loolu nag l'islam lu ñëw nela la loolu nag mooy règle bu ko deful am nga bàkkaar déedéet loolu ci al ihsan lu dugg <laughs> rafetal moo tax même joxe ñam gii nii sa sa dëkkandoo bi euh, tekkiwul loo xam dañ naan la farata la nga jox ko ci déedéet du farata mais mooy li nga xamante ne l'islam dala ciy recommander ngir liy gën a rattaxal diggante waaw gën a rattaxal seen diggante gën rafetal euh, li nga xamante ne mooy seenub ànd ak seenu nekk waaw kon lii lépp lan la ci suñu boroom tabaaraka wa taala hein ñuy bëggal mooy ñu soppante waaw mooy ñu soppante nekk ñoo xamante ni nii tamit ñu bañ a nekk ñoo xam ne dañuy égoïste waaw mooy bu ngeen amee rek am na ñu ñoo xam ne bu ñu amee fàtte ñépp alors que bi ñu ñàkkee ñépp ñépp lañ doon jàmbat waaw ñépp lañ doon jàmbat mais bi ñu amee waaw yow faaleetuñu kenn seen yoon newu ci loolu nag du jikkooy ku baax waaw loolu nag du jikkooy bu baax te yonent bi alayhi salaam doon na wax comme ni nga xam ne noon la ko al imaamu euh, at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala solo hadis boobu gisoon nañ ko dina ko indi fii mais hadis boobu daa am lu ci bokk loo xam ne euh, imaam bi mu koy indi ñun indiwaale wu ko woon dinañ ko gis bu ñu mooy hadis bi bu ñu paree hadis bii nii ñu nekk bi ci tegu bi ci teguwaat boobu gisoon nañ ko mais sauf que xadis boobu imaamu Tirmidi bi mu ko soloowe ndax mu ngi ci saxiixayni xadis boobu waaye lafzu Tirmidi moo ci am su mooy xadis Seydina Abu Hurayra bi mu naan tahaadaw ah, fa inna al-hadiyyata tuzhibu wahara as-sadr wala tahqiranna jaaratun li jaaratiha walaw shaqqa firsi nisaa'a yaa ni fàttale kon eh, eh, expression yi mu indi woon mu nekk saxiixayni nag moo doon yaa nisaa al-muslimaat laa tahqiranna jaaratun li jaaratiha walaw firsi nasha voilà hadis boobu yeneen ci riwaay imaamu Tirmidi yonent bi saa saa am Sayyid Abu Hurayra yonent bi saa saa am na lu mu njëkk a wax. dana tahaadaw joxante leen ay kado fa inna al-hadiyata ndax gis nga joxe ka ndax kado kat ah tudhibu day dindi di yóbbu wahra sadri mooy ñëkk ñëkk di nekk ak. soxor ak genn genre iñaan bu ndaw buy nekk ci xol boo amal sa mbokk ko mbokk moom boo koy bu lay jox kado loolu da koy effacer da koy dindi waaw façon jalousie bi am bi man a am entre voisins ndax ki am na lii aw ma lii bu gisee yow li nga am ak li muy bari bari wala lu muy néew néew ba ko ci boole di ko bokk ak moom di ko yónnee ay kado day effacer loolu noonu nga xam ne mooy njëkk njëkk boobu nekkoon ci xolam waaw <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu le loolu solo la mooy kado day indi yooyu moo tax euh, sharia di di di di di inciter ñi nga xamante ne nii mooy jullit ñi ñu koy def waaw di joxante di jokkalante li nga xamante ni mooy ay kado moo tax euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci xadiis beneen bu Seydina Abu Hurayra comme ni ko al imaamul Buxaari solo mu ngi ci al adabul mufrad ah mu ne tahaadaw tahaadaw taxaabu waaw waaw joxante leen ay kado bu ko defee ñoom soppante waaw joxante leen ay kado ngeen soppante waaw ndax day bëgg xol yi waaw léeg-léeg nit dina la xaw a ay ay préjugé te loolu ñi ci mucc bariwul waaw soit bu ñu déggee nit rek ah. wala ñu xam benn nit wala ñu dégg ko wala ñu koy door a gis day am benn genre méfiance buy am waaw waa ji dafa ñëw sanc si euh, ci ci ci ci dëkk bi <laughs> gars yi bu ñu ko xamagul ñu bari dañuy xaw réticent bu ñu xaw a daal ubbeeku côté bu ñu gisee nag mu dem seeti leen yëglu que ne moom waa dafay door a dëgg dafay door a accès bëggoon a xamanteeg yéen yemul ci lool waaye. muy joxe ay cadeau di leen jokkalante di leen jox ay cadeau gars yi dañuy commencé xam ne ah kon kat commencé di ko ñeme commencé di xam ne kon kii ku baax la lépp loo xam ne préjugé bu ñu amoon mu jëkk day commencé di dañ waaw loolu nag lu a am solo la kon hadis bi loolee la ñuy mooy rafetal diggante dëkkandoo yi waaw ndax yii yëpp da lay day indi ci rafetal te comme li borom bi wax ne digaloon ne ko comme li nga xam noonu lañ ko gisoon ci laaya bi eh, bi ñuy tàmbali wa bidil qurba wal yataama wal masaakin wal jaari dil qurba wal jaari junub Allah kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daal di ciy teg beneen hadiis ah